a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiina sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciina amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ñu ngi woon ba léegi ci muwaaxaat ji di mbokkale gi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon mbokkale diggante almuhaajiriina wal ansaar radiyallahu taala anil jamii ci suñu jotaay bi weesu ñu ngi woon ba léegi boobu ba léegi di topp waxu seydina imaam ibn isxaaq rahmatullahi aleyhi ci jotaay bi weesu ñu ngi yemoon ci ñi mu siti na ñoom ñi mu tudd na ñoom la aleyhi salaatu wasalaam mbokkale mu ne woon wa salmaanul farisi radiyallahu taala anhu wa ardaah wa abu dardaa uwaymir ibn thaalaba axu balxaaris ibn alxasraji axawayn moom seydna muhammad ibn isxaaq mu ne woon wa salmaanul farisi yonent bi aleyhi boole sayidina salmaan al farisi wa abu darda ak sayidina abu darda mu ne bu xamul ni mu tudd mu ngi tuddoon Uwaymir ibn Thalaba di Uwaymir du doomu ku ñuy wax Thalaba axu balxaaris ne woon mbokk waa balxaaris ibn alxasraji bokkoon ci néegu waa xasraj ci waa lansaar axaway ni yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi leen def ñoom ñaar ñaari mbokk ci jotaay bi weesu jeexal nañu gisoon nañu tarjama ku njëkk gi di sayyidina salmaan ibn al islaam al farisi radiyallahu taala anhu gisoon nañu biographie Seydina Salman tey nag ñu waroon a gis ki ci tegu ki mu tudd ne moom la alayhi salaatu wasalaam bokkale ak moom muy Seydina Abu Darda radiyallahu taala anhu wa ardaa waxoon nañ na nag ne lii lu dëgër la ñëw na ci saxiix imaamul Buxaari yi kene <coughs> Seydina Salman ak seydna al abu darda ñoom la aleyhi salaatu wassalaam boole woon def leen ay mbokk <clears throat> kon tey ñu war a gis eh, tarjama seydna abu darda bu buñ ci baree incha allah ñu àggale ci ñi nga xam ne ñoo ci topp ci ñuy aleyhi salaatu wassalaam boole woon defoon leen ay mbokk kon moom mu ngi tuddoon abu darda la ginoon siiwe nit ñi nag dañoo wute ci nan la tuddoon am nañu ne euh, miir la tudd comme li imaam Ibn Isaaq wax ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa mbokkale wa Salmaanul Farisi diggante Seydina Salmaan al Farisi wa Abu Darda Uwaymir ibn Sa'laba di Uwaymir di doomi Sa'laba loolu benn wax la waaye am na ñeneen ñu ne Ibn Abdillah mooy Uwaymir am na ñu ne noonu la tudd am ñu ne tudduloon Uwaymir mais Amir la tuddoon ibn Malik am ñu ne déedéet du Uwaymir waaye Amir ibn Malik la tuddoon même ci turu baayam sax dañ ci wuute moom Seydina Abu Darda am na xam nga gis nga ne imaam Ibn Isxaaq rahimahullah dane Uwaymir ibn Sa'laba am ñu ne déedéet Uwaymir ibn Amir la place Amir ah, euh, <coughs> Sa'laba Amir moo fa ne am ñeneen ñu ne déedéet Uwaymir ibn Zayd ibn Qays la mooy Uwaymir di doomi Zayd ñoom nee nañ baay ji Zayd la tudd noo Amir noo Sa'laba loolu muy ay wax yoo xam ne yu wuute la xam nga gis nañ sànq ne am nañu ne tuddul Uwaymir Amir la tudd Ibn Malik këne baay ji tuddul Saalaba waaye tamit tuddul Zayd waaye tuddul Abdallah waaye ni mu tuddul Amir ni mu tudd mooy nan mooy ni nga xamante ne mooy Maalik loolu nag ay wute la ci turam kon nga gis ne même turam ci boppam dañ cee wute waaye turu baayam ci leen gën a wute moom Seydina Abu Darda mooy li nga xam ne moom la gënoon a siiwe <coughs> di dàkkantalam di baayu ad-Darda moom seydna abu darda radiyallahu taala anhu wa arda bokk na ci ñi nga xamante ne nii ci waa ahlul madina la bokkoon comme ni nga xamante ne nii noonu lañ ko gisee ci euh, li imaam ibn isxaaq wax ci waa xasraj la bokk di axu balxaaris ibn al xasraj di mbokk waa balxaaris ibn al xasraji te bokkoon ci waa xasraj Euh, radiyallahu taala anhum wa ardaahum moom nag seydna abu darda euh, radiyallahu taala ak duggam ci lislaam ñaan gu nangu alayhi salaatu wassalaam la euh, moom mi nga xam ne di yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci boppam moom moo ñaan seydna abu darda daal di dugg ci lislaam comme ni nga xamante ne nii noonu la ko imaam Ibn Asakir daal di solo ko noonu e, <clears throat> boo demee ci wala alxaakim ënd am na tamit lu ci indi ci almustadrak say yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne boo demee ci yiñ la wax noonu mu ne inna allaha wa'adani islaama abi dardaa fa aslam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne inna allah dëgg-dëgg buur yàlla de waadanii def ma dikk man aleyhi salaatu wassalaam islaama abi darda dugg ci lislaamu sayyidina abi darda fa aslama bam ko ko digee suñu boroom daal di def mu tuub moom nag seyna abu darda radiyallahu taala anhu moom tuubul ci vague bu njëkk bi nga xam ne mooy ñu njëkk a tuub avant yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di ñëw madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam na ko noonu ab e, e, Seydina Mus'ab ma jiitu woon foofu radiyallahu anhu di yonent mi alayhi salaatu wassalaam gàddaay see agsi tuubul woon ci saase comme ni nga xamante ne noonu la ko e, imaam Abu Zahiriya daal di solo radiyallahu rahmatullah alayhi imaam kii Abu Darda dafa day nettali ne Seyna Abu Darda moom dafa bokk ci ñu mujjee tuub ci lamsaar yi bu ñu la waxee loolu nag mooy li ma la wax sànq mooy bokkul ci vague yi njëkk a tuub dinañ la wax incha allah kañ la tuub moom nag Seyna Abu Darda laata muy dugg ci lislaam mu ne da jaamu benn xërëm comme jamono yooyu ni nga xam ne moom la noonu nit ñi doon def da doon jaamu xërëm léeg-léeg nga am ci benn effigie comme ni ñu ko waxe ci jataay bii weesu euh, waaye naka noonu mooy xërëm boo xam ne soit ñépp koy bokk di jaamu wa ak boo xam ne yu personnel la euh, bala ñu jàll insha allah dama ko naroon a fàtte euh, dama déglu fichier bii weesu boo fàttale ko bi ñuy def tarjama Seydina Salman al Farisi radiyallahu ci fin bi euh, gisoon nañ ne bi muy waaj a génn àddina Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas na ko noonu imaam Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ma dañoo ñëw seet si woon ko euh, bi ñuy wax ci ban année kon la génn àddina dama ne lii laa wax ci fichier boobu que ne Euh, ibn Mas'ud radiyallahu anhu moom l'an 31 la génn àddina waaye loolu njuumte la moom da ci yokk benn at l'an 32 comme ni ñu ko gisa woon ci tarjumaam moom imaam ibn euh, Abdullah ibn Mas'ud ci xilaafa Seydina Othman ci la génn àddina l'an 32 kon Seydina Salman soit l'an 30 wala 31 la génn àddina wallahu taala alam lool muy benn précision bu ma ne woon imaam Abdullah ibn Mas'ud l'an 31 après gàddaayu alayhi salatu wassalam la génn àddina waaye du loolu l'an 32 la ginnaaw gàddaay ci gàddaay yonent bi alayhi salatu wassalam kon loolu euh, muy lu ñu ba jara bàyyi xel kon buñ ñëwaatee ci mbokkam mi moom di Seydina Abu Darda radiyallahu taala anhu wa arda da doon jaamu benn xërëm ah, imaam ibn rawaxa di abdullah ibn rawaxa radiyallahu moom jotoon nañ ko gis walillahi alhamdu wal minna ak muhammad ibn maslama radiyallahu taala moom gisaguñu ko ab saxaaba la woon bu tuddoon muhammad comme yonente mi aleyhi salatu wassalaam muy muhammad ibn maslama daal dinañ ko fi tudd lu bari gis nañu bi ñuy gis sayyidina sa'd ibn abi waqqas radiyallahu boo fàttale ko ak bi ñuy wax keroog rek bu yàggul euh, bi ñuy wax ñaan gi nga xam ne moom la euh, na Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufaylin radiyallahu ta'ala anhu wa an abihi daldi woon ñaan ndaw sa nga xam ne moo ko doon wax ne dafa di ko clamer gouverneur ne daa sàcc suufam ba ñuy wax ci foofu waxoon nañu tuddaale woon nañ histoire reprendre loon nañ que ñaan gu mel noonu la imaam Abdullah ibn euh, <coughs> Euh, imaam kanati euh, euh, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu daal di woon ñaan yàlla waajo ko doon tuumaal fële ca Kuufa loolu waxoon nañ ne ba nga xam ne ci la ñëw wax Seydina Omar ibn al-Khattab ka mëne kam ne woon demal nga woon nga mëne enquête bi enquête ndax li ñuy wax ci moom ci Sa'd mi dëgg la am déet moom kan la woon mooy Muhammad ibn Maslama bii moom lañ la waxoon ne mooy équivalent bu doon tey inspecteur général de l'État ci équivalent suñuy wax tey moom mooy Muhammad ibn Maslama bii la moom gisaguñu ko incha allah dinañu ko gis ci biir bu ñu àggee ci ay mbiram incha allah moom ak Seydina Abdullah ibn Rawaha daal di dem ci xërëmu Seydina Abu Darda boobu mu doon jaamu yaat laata muy dugg ci l'islam ñu dem bàyyi ba mu génn ñu dem fekk fa xërëm ba daal di koy dammaate toj ko bi nga xamante ne ci la Abu Darda agsi ñibbisi ci kër gi ñëw xool gis ni xërëm bi daldi dinañ koy toj mu dajale xërëm bi ba pare na way xaka hallam tanaa allah dafanta an nafsi allah dafanta an nafsi ne bi mu ko dajalee xërëm bi mu fekk ñu toj ko mu dajale mu ne way xaka cim yow rek waaye xaka toskare ñeel na la hallam tanaat mais lan moo la tere woon yow yàlla ji nga protéger sa bopp lan moo la tere woon hal laa défendre an nafsi lu la tere woon défendre sa bopp ba duñ la toj soxnaam si di saxaabiya bu mag boobu di ummu darda eh, ndax dafa am ñaari ummu darda voilà yoo xam ne bokkuñu kii moom saxaaba la saxaabiya la woon bu jigéen laata moom moom moom moo fekk dund yonent bi alayhi salaatu salaam keneen ki nag moom lañ naan taabi'iya yu jigéen yi mooy bokk na ci ñi ci gën di ummu darda boroom xam-xam bu rëy boobu euh, mu ne ummu darda di soxnaam si dangay gis abu darda ummu darda mu ne ko mu dégg jëkkër ji boroom këram di abu darda wax lool tiim xërëm bi naan ko cim yow rek lan moo tere woon nga défendre sa bopp Ummu Darda ne ko law kaana yanfa'u an yad aw yadfa'u an ahadin dafa'a an nafsihi wa nafa'aha soxna si déglu ko muy wax lool mu ne ko xam nga ne moo se lii bu doon dina jariñ dara wala muy défendre kenn dina défendre boppam te dina jariñ boppam bi mu ko waxee lool nag Abu Darda radiyallahu anhu daldi xalaataat ne ko waajalal mam ndox mu daldi waajalum ndox mu daldi sangu sol yére yu rafet daldi dem ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah abdullah ibn rawaha ak muhammad ibn maslama radiyallahu ma ñi tojoon xërëm bi ñoom dañ koo def ba bare dem ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam toog ñu gis abu darda di ñëw léegi Abdullah ibn Rawaha ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Abu Darda mii de mu nga nee di ñëw ñun lay seet si ñun la jël si xam naa da da liñ doon def doon ko nëbb feeñ na dafa yëg ne ñun ñoo dam xërëmam mu ngi nii nag di ñëw di waaxu jëm si ci ñun mooy ñun ñii lay seet si ñun lay jël si yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen déedéet innama jaa ali yuslim inna rabbi wa'adani bi abi darda an yuslim allahu yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen déedéet ñëwul ngir jàpp leen de wala ngir ŋàññi leen ci li ngeen def menacer leen ci xërëmam yi ngeen toj waaye moom dafa ñëw ngir tuub ndax sama borom subhaanahu wa taala moom moo ma ne Abu Darda day tuub moo tax nii muy ñëw nii day ñëw ngir tuub bi mu agsee moom Seydina Abu Darda <coughs> radiyallahu taala anhu wa arda ci la dugge ci lislaam daldi wax baati seede yi dugg ci lislaam moom nag duggam ci lislaam boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ne euh, jamonoy Badar la woon fekkewul Badar nag moom Uhud la fekke Uhud la fekke fekkewul Badar moom Seydina Abu Darda Uwaymir radiyallahu taala anhu wa arda keroog Uhud gi nga xam ne moom la fekke comme li nga xam ne noonu la ko imaam Ibn Asakir solo ci riwaay boo xam ne bu wér la waaye mursal dafa am mursal la ndax Shurayh ibn Ubayd di Shurayh ibn Ubayd moom mi nettali mbir mi jotewul dabul mooy dundul mooy jëlewul ci Seydina Abu Darda radiyallahu taala anhu wa ardaa moom daldiwul jële ci moom directement moom nag moo ko solo ne bi nga xamante ne keroog Uhud yéeféeri jullit ñi ñu daldi leen dominer ñoo njëkk a gagné après bi ñi ci montagne bi wàccee gars yi def contournement daldi faagaagal ña fa woon kuuru xeex bi daldi tourner yéeféer yi daldi dominer nag ba rey ci ñu baree baree baree bare keroog googu bi nga xam ne ci la ñëw ba ñenn ñi ci biir xeex bi Iblis na yonent bi alayhi salaatu wa salaam rey nañu ba ñu bari commencé désespéré wu. ñu bari dem yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu wootee ñi nga xam ne ñoo njëkk a gaaw gaaw fekk si ko fi mu nekkoon dellu si ci xeex bi moom naa Abu Darda mii ci la woon euh, moom radiyallahu taala anhum yéeféer yi nag bi ñu ñëwee fekk leen foofu daal di leen muur ba yéeg ci kaw ndax montagne bi dañ leen a féete kaw ak xeer yi foofu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni allahumma laysa lahum an ya'luna ne buur yàlla yéeféer yi de waru ñoo féete kaw bi nga xamante ne moom ci la wax loolu moom ñaani loolu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jullit ñi ne woon ci wetam daldi songu gaa yi daldi gaaw songu yéeféer yi ca kaw fa ñu nekk ah, ba ñu ko defee te bokkoon na ci ñoom ñooñu ko doon def sëy seydna abu darda radiyallahu taala anhum noonu lañ def ba jële leen position bañ nekkoon nga xam ne bu import bu amoon solo ñu jële fa yéeféer te moom abu darda mi bokkoon na ci ñoom radiyallahu taala anhu wa arda keroog bi yonent bi aleyhi salatu gisee muy def lool ci la ne ni'mal faarisu uwaymir ne ni'ma ëskëy ni'ma aka baax al ki nga xam ne mooy cavalier bi ki nga xam ne gawar gu mag la ci wàllu xare muy kan uwaymir bi sayyidina uwaymir abu darda radiyallahu taala anhu wa arda moom nag naa bu Darda radiyallahu taala anhu wa arda bi nga xamante ni ci la dugg ci lislaam dane moom dama nekkoon commerçant laata ñu yónni yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne bi lislaam ñëwee ba nga ma dugg ci man ma fexe boole sama commerce ba ma woon def ak jaamu yàlla waaye ma gis ne manu man manuma leen a boole mooy fexe na boole commerce ba mu nekkoon ak jaamu yàlla waaye bu ko defee dina gis ne mu gis ne moom manu ko nee na ba mu demee noon nag ah ma bàyyi bi gën a mooy ñàkk doole muy xanaa njaay te jublu ci jaamu yàlla ah moom Seydina loolu noonu nga gis ne comme li imaam Az-Zahabi wax ne ah, sikk nekkul li gën mooy boole ñaar yi waaye nag boole ko ñaari yi ak jihaad mooy boole di liggéey di jaamu yàlla te bu joxe sa bakkan dese xare nga dem tamit def ko ci ah, te loolu euh, gisoon nañ ci non loolu du fii wa ku mel ni euh, ci taabi'in yi ci kii maanaam taabi'in yi euh, atba'u taabi'iin yi am na ku siiw ku meloon noonu muy imaam al-Awzaa'i ak imaam Abdullah ibn al-Mubaarak ñoom ñaar dañu siiwoon loolu mooy ay ni ñu nekk woon jaamukatu yàlla yu mag noonu lañ noon ñoo xam ne ñu doon yëngul te bu jihaad ñëwee seen dund gi dañ koo xaajoon ci lool di jihaad loolu mooy li nga xam ne mooy li gën ku mën a boole yooyu mais yàlla mayul nit am na ñoo xam ne mënuñoo boole yëpp mooy mënuñoo boole concentré wu ci liggéey ak jaamu yàlla <coughs> loolu yàllaa koy def am na tamit ñoo xam ne bu ñu ko defee mooy jaamu yàlla ngi mooy sooxe te loolu ñu bari xam nañu bari waa ni nit koo xam ne laata muy am alal ji ko yàlla dénk aka doon nangoo jaamu yàlla julli doonu ko woon raw doonul di def sikkar yi mu war a def di dimbali nit ñi waaye ba mu amee léegi boo moywul dina toog ñetti julli romb te du julli ndax alal bi kooku koy xam nga ne kooku li gënoon ci moom mooy ñàkkoon aral jooju te doon jaamu yàlla loolu am na am na ñoo xam ne tamit mooy contraire bi lañ man mooy man nañu ko boole man nañoo boole lépp te loolu mooy li gën te loolu mooy li nga xam ne mooy sunnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak xulafaa ur-raashiduuna yi rahmatul radiyallahu taala anhum wa ardaahum moom nag lii mooy ku nekk nag yaa gën a xam sa bopp buur yàlla moo bind nit ñi te yemalewu leen nit nag nit bu xamee boppam rek ay mbiram woyof mooy nga xam ne man lii manuma ko nga dem ci li nga xam te nekk l'essentiel moo tax nit da am ay choix ku yàlla may nag nga xam yow say capacité kooku may na la xéewal gu rëy ba bul jeexal sa énergie foo xam ne leer la ne manoo ko booleeg lu essentiel xam nga dundal njaboot loolu lu essentiel la mais tekkiwul mukk ko ne lim ne boolew ma manumaa boolu jaamu yàlla ak commerce que ne mooy léegi dootuma dundal sama kër ak yooyu du ma ut lu ma leen dundal non mooy liñ ko xamee woon grand commerçant bi mu nekkoon loolu la loolu la wàññi mais tekkiwul ne doon loon liggéeyati doon loon def dara ngir waa këram kallaa loolu saxaaba yi radiyallahu anhum dépassé woon nañ foofu te loolu ko ci déggee moom <coughs> imaam abu darda radiyallahu taala anhu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon mu ngi ko boole woon ak kan seydina salmaan al farisi <coughs> radiyallahu taala anhu wa arda moom la boole woon ñu nekkoon ay mbokk moom seydina abu darda ba moo tax <coughs> seydina salmaan radiyallahu anhu mas na faa ñëw daldi di ko seetsi fekk jamono yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñoom ñépp ñu ngi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam seydina salmaan ñëw di seetsi seydina abu darda bi mu ñëwee mu fekk fa soxnaam di ummu darda fekk ko mu ngi nekk koo xam ne mooy euh, nekk boo xoolee rek xam ne ndaw si dafa nekk ci problème mooy daal euh, toppatoo du toppatoo dara mooy ne boppam boo ko xoolee rek xam ne kii nii mooy comme niñ naan moom daal dafa mel ni euh, ay xalaat moo gën a nekk ci bopp bi ba daanaka du toppatoo da <coughs> boppam ak yooyu bi mu gisee lu mel noonu euh, Seydina Salman ne ko waa Ummu Darda lan moo la dal mu ne ko mooy nit bu bu bu tranquille noonu wala am lu sooxe ci dundam boo ko xoolee rek léeg-léeg boo deeku aji seetlu ko diñ ko xàmmee mu ne ko waa lan mooy sa mbir lan la mu ne ko ah sa mbokk mi de di Abu Darda de laa xaajata lahu fi dunya moom de amul benn solo benn soxla amu ko ci àjj ci àddina mooy benn soxla la amul yaqumu layla moom daal day taxaw di julli naa naafila guddi wa yasuumu nahaar bu bëccëgee mu woor moom daal loolu la nekk te loolu xam nga ku def loolu mooy ne sa soxna kon àq yu bari di nga ko ko xaj àqu dëkk dëkkaale gi wa ashiruhunna bil ma'ruf googu dëkkaale la ñoom ci njekk nga xam ne mbir lekk ak naan rek mooy ne seen yaram it daa am lu muy laaj loolu bu dee ne yow guddi gi yaa ngi julli bëccëg gi yaa ngi woor mooy ne loolu li muy tekki mooy ne yow àq yoo joxoo Seydina Salman radiyallahu anhu gis nañu ci jataay bi weesu que ne boroom xel la woon boroom xam-xam mu xam li li li li li xew ndaw si wax ko lool nekkuloon koo xam ne tamit ñoom new ñoon ñoo xam ne ñoom du ñu jëli luñ leen wax mooy lii leer na jarul ngay jaar ci détails yi naan loolu moom mooy lan wax loolu kay lu baax la moom dal déedéet da mu xam ne gis nga lii mooy àqu ndaw si jël na ko ba pare Seydina Salman bi ko ndaw si waxee lool Abu Darda daal dugg si ñëw daldi ñëw ndokkeel Seydina Salmaan mbokkam mii ko yonent mi alayhi salaatu boole daldi koy tadagal nuyu ko euh, dugg ci biir waajal ak lekk daldi indi jox Seydina Salmaan radiyallahu anhuma Seydina Salmaan ne ko kul yow lekkal Seydina Abu Darda ne ko inni saa'im man nag damaa woor lekkal man damaa woor Seydina Salmaan ne ko aqsamtu alay uqsimtu aqsamtu ah, aqsamtu alay la tuftiran ne ko maa ngi waat maa ngi waat ci yàlla loo xam ne dama koo jël ci sa ndodd laa ko teg waat naa ne dinga yow dinga dog sa koor gi ah moom it mu daal di koy topp Seydina Abu Darda dog koor gi lekk ak moom Seydina Salmaan yemul foofu euh, radiyallahu anhuma ñëwul après ñibbi mu jeex déedéet dafa fanaan mu mu nela mu fanaan ca kër ga bi guddi gi jotee Abu Darda bëgg a jóg di di di di di julli ji comme ni mu ko doon def radiyallahu anhu di def ay naafila guddi di julli Seydina Salmaan ne ko doo fi jullee fa manaahu Salmaan Salman ne ko ma ne fii doo fi jullee demal nga tëddi ne ko inna li jasadik inna li jasadika alayka xaqaa wa li rabbika alayka xaqaa wa li ahlika alayka xaqaa sum wa aftir wa salli wa'ti ahlak wa a'ti kulli dhi haqqin haqqah Allahu akbar mu ne ko doo fi doo fi doo fi julli laa wax demal tëddi ndax lan sa yaram Abu Darda sama mbokk yow sa yaram dafa am ci yow àq nit ki yaram bi ko yàlla dénk dafa am ci moom àq sa yaram dafa am ci yow àq ba ni nga xamante ne ndax yaram kat ci la boo bu dee baaxul doo mën a jaamu yàlla yaram wu dëkk ci feebar jaamu yàlla gi ngay def doo ko man te nag yaram ni mu soxlaa liggéey noonu la soxlaa tamit di noppalu ndax noppalaku gi du def lu dul yokk la énergie booy jaamuwaat yàlla waaye bu dee foo toog sax nar faa nelaw ndax ñàkk mën a noppalaku mu ne ko déedéet demal nga tëdd ndax sa yaram wi dafa am ci yow àq wali rabbika alayka xaqa sa boroom it dafa am ci yow àq loolu mooy lan yaram bu dee ne moom newu fi bala nga ne naam ne fi àq bi la yàlla wax nga defar ko moo tax kulu min at-tayyibaati ma razaqnaakum wa amalu saalihan yéen ñi gëm yàlla lekk leen ci yu teey yi ma leen defal te ngeen te ngeen def lu baax mooy ne il faut yaram wi jaamu yàlla mu nekk loo xam ne lu sain la naan un esprit sain dans un corps sain il faut sa yaram waxuñu nag tamit loolu waxuñu nga ne fi nekk ci taraf rek ci opulence di nes nesal yaram wi rek di looy loolu kenn waxu mooy lu la téye del mu ne ko sa yaram wi dafa am ci yow àq sa boroom it dafa am ci yow àq waaye wali ahlika alayka xaqaa yow abu darda sa soxna sa waa kër rawatina sa soxna dafa am ci yow àq ne ko sum del woor wa aftir te ngay dox bul jàpp bëccëg yi yépp nga bëgg koo woor déedéet deel woor ay bés di dox ay bés wa salli deel julli ci guddi gi benn partie waa ti ahlak li ci des nag nga dem nekk ak sa soxna ndax day soxla boppam voilà wa a'ti te na jox yow Abu Darda kulla di haqqin haqqa àq ñi nga ñi yëpp mën a la danga dañ na amal àq sa yaram sa boroom sa soxna loolu lépp ku ci nekk àq ba ko war a jëlal ko yo na ko matal borom bi moom àqam bi mu am ci jaam gis nañ ko ci Seydina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa ardah li ko yonent bi alayhi salatu wasallam waxoon ne ko yaa Mu'adh ibn Jabal woo ko ñetti yoon ca gël ca waruwaay ba njéegoon ci mbaam ma ximaar kuntu radifa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ala ximaar muttafaqun alayhi hadith boobu gisoon nañ lan mooy àqu yàlla ci jaam yi moo ñu jaamu ko te mu ñu ko bokkaaleeg dara kon nag àqu yàlla na ko jox àqu yaram wax nañ la ko sànq àqu waa kër sa soxna mooy ngay dund moom di ko yoral li nga xam ne moom lay lekk moom lay naan waaye li nga xam ne boppam da koo soxla en tant que nit en tant que jigéen voilà mu ne ko kon nag wa anti ta nga jox kulli di xaqin boroom àq bu nekk ci ñuy xaqa xaqam na nga ko ko jox bi nga xam ne nag léegi say naa bu dara daa dem tëddi comme que nee na ko doo fi doo fi julli demal tëddi ba pare wax ko lii bi fajar ji waaj a jege naa Salman ne ko nag léegi yee ko ne ko jógal ne ko qum qumil aana ne ko heure bii bu la neexee nag nga jóg heure bii man ngaa jóg ñoom ñaar ñu jógandoo jàppandoo jàpp daal di julli li nga xam ne moom la ñuy julli euh, naafila ginnaaw gi ñu génnanoo dem ci jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di julli ñu julli fajar ba pare Seydina Abu Darda di jege ci yonent bi ñu julli ba pare muy jege yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ngir wax ko li ko Seydina Salman wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko yaa Aba Darda inna li jasadika aleyka haqqan mithla ma qaala laka salman yonent bi aleyhi salatu wasalaam mu ngi jege si waxagu ko sax mu ne koy abu darda sa yaram dafa am ci yow àq mooy sa boroom am ci yow àq sa waa kër sa soxna yi wala sa soxna si bu dee ku boo xam ne benn la yor ak sa njaboot jaga yor tamit dañoo am ci yow àq comme li nga xam ne loolu la la salman wax am na ci beneen riwaaye loolu imaam al Buxaari yi moom moo ko soloo Euh, am na ci beneen riwaay boo xam ne imaam euh, Abu Darda la anhu daf ko wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne sadaqa Salmaan ne ko Salmaan li mu wax dëgg la ndax lii mooy alxanafiyatu samha mooy yoon wi nga xam ne dafa jub coow jëm ci borom bi subhaanahu wa taala waaye noonu la woyofe te noonu la yombi moo tax kon. Euh, noonu la affaire yi yombe l'islam dafa yomb moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di woon tere Uthman ibn ak tabattul bi nga xam ne ci wax naan euh, hadis bi mu ngi ci sahihayni naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Uthman ak tabattul mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa tere woon Seydina Uthman ibn ak tabattul mooy nga dagg rek nekk ci jaamu yàlla kese kese yow li ci des affaire àddina nan la àddina bi doxee naka sa vie de famille yooyu sa yoon newu ci loolu noonu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da ko doon tere mooy naha tere na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tere woon ko Seydina Usmaan moom gisoon nañ ko radiyallahu ta'ala anhu ibn Maz'un di Abu Sa'ibi mu tere ko loolu euh, moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te gis nañu mbooloo ma nga xam ne tamit dañu defoon ñëwoon ci moom moom alayhi salaatu wassalaam euh, ñëwoon këram doon laajte naan naka lay jaamoo yàlla soxnaam yi euh, radiyallahu taala anhunna wa na daal di leen wax naka la doon jaamu yàlla ñoom bi ñu ko yëgee bi ñu ko gisee dañoo xaw a euh, nu mu tudd dañoo xaw a mel ni ku xeet liñ ko ne moom lay def ndax moom kan mooy ki nga xam ne yàlla da ko faral ay bàkkaara yu jiitoog yu wee yu weesoog yu jiitoog yi ñëw yooyu après bi ko yonent mi alayhi salaatu salaam ñëwee wax ko ko dafa def discours ne euh, moom wax li nga xam ne moom la wax ne que lan moo tax nit ñi am ñoo xam ne dañuy wax lii ak lii ne moom lii mooy sunnaam day euh, julli day woor day woor day dog après wax yooyu yëpp ne nag képp koo xamante ne nii dangaa bàyyi sama sunna da ko mel ni bëggoo ko gënale ko leneen kooku bokkoo ci ñun kon loolu mooy li nga xam ne loolu la doon jàngale moom alayhi salaatu wassalaam moom nag seydna Abu Darda radiyallahu taala anhu wa arda ku bari woon xam-xam la woon bu mu jëlee ci yonente mi alayhi salaatu wassalaam waaye dafa bokkoon ci saxaaba yi nga xam ne ñoom ñoo mokkaloon alxuraan ci jamono yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme ni ñu ko fi waxe woon ci xadiis seydna anas boobu radiallahu taala anhu wa arda yi mu doon wax naan ñi mokkaloon alxuraan ci jamono yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñeent ñooñu mu ne ñoom ñépp ci waa lansaar la bokk bokkoon na ci seydna abu darda bi radiallahu taala anhum waxoon nañ gisoon nañ ubay ibn ka'b zayd ibn thabit gisaguñu ko ak abu zayd bi mu ne waxoon ahadu amumati moom seydna anas de kenn ci bàyyte xam yi la moom kon seydna abu darda dafa bokkoon ci saxaaba yooyu nga xam ne moom dafa mokkaloon alxuraan jamono yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bokk ci quraa yi ci ñi nga xam ne jàngkatu alxuraan yu mag yi moom seydna uwaymir abu darda radiyallahu taala anhu wa arda moom nag imaam ibn darda abu darda radiallahu taala anhu eh, noonu la denke woon kóllëre googu doxoon digganteem Seydina Salman te yonent bi aleyhi salaatu wasalaam boole woon leen defoon leen ay mbokk ba moo tax comme ni nga xam ne moom lañ gisoon ci jataay bii weesu ci tarjama Seydina Salman al-Farisi radiyallahu taala anhu que di nga xam ne ci la ko al Ash'ath ibn Qays Seydina euh, Jarir ibn Abdillah al yi daal di seet see moom naa Salman mu ne leen jox leen ma cadeau bi nga xam ne moom la leen sama mbokk mi Abu daa jox ndax amul kenn kuy jóge fa moom lu dul ne dina la jox dina ma jox cadeau ne yóbbul ma ngir ngeen indil ma ko gisoon nañ bañ fa nee naan ko déet joxuñu dara euh, euh, Salman wax dëgg yàlla joxuñu dara mu ne leen ma ne soxlaw ma seen alal yi ngeen may ñu ne ko boo bëggee ñu jox la alal tànga wax dëgg waaye nag nga xam ne joxuñu dara mu ne man soxloo ma seen alal waaye kado bi mu leen jox ngir ngeen jox ma ko laa soxla bañ ko waxee ne ko déet joxuñu sauf que nee nañu ngeen bu ñëwee ñu nuyul la ko ah mu ne loolu mooy kado bi nga xam ne loolu kóllëre la goo xam ne da ko doon nekkoon moom sëy naa Seydina Salman doon ko fonk doon ko téye comme ni nga xam ne noonu la leen alayhi salaatu wassalaam daldi woon boole moom nag ginnaaw bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam génnee àddina euh, fële ca Sham yonent bi alayhi salaatu wasalaam Seydina Omar ibn al ci xilaafa Seydina Omar radiyallahu taala anhu gouverneur ba nga xam ne moo ko fa toogaloon dafa bind Seydina Umar ibn al gisoon nañu xadiis bi gisoon nañ ko ci bi ñuy gis euh, tarjama Seydina euh, euh, ki as-Saabit mu tuddati Ubaadatu ibn Saabit Ubaadatu ibn Saamit Saabit ah, Ubaadatu ibn Saamit voilà moom gisoon nañu li nga xamante ne nii mooy xadis bii muy ne Yazid ibn Abi Sufyan moo ne woon radiyallahu di magu Seydina Abu Sufyan euh, euh, Muawiya moom moo ne woon gouverneuru Seydina Umar ibn al-Khattab Sham muy Sham euh, gu googu ñu la waxoon Syrie Jordanie Palestine Israël yooyu yëpp ba une partie de la Turquie loolu lépp ci Sham la bokkoon moom moo newoon gouverneur ba di doomu Seydina Abu Sufyan di Yazid dafa bind Seydina Omar benn bataaxal muy benn lettre ne ko kat waa Sham dañoo commencé bari fees nañu ci dëkk yi dañoo soxla nag ku leen xamal seen diine ku leen jàngal alxuraan wa yufaqihahum mu daldi leen xamal ñu dégg seen diin Allahu akbar oh gis nga gouverneur yi seen préoccupation mooy nit ñi bari nañ fàttewuñu woon domaine bi gën a rëy muy xam-xamu diine mu bind xalifa bi Seydina Omar ibn al-Khattab ko ah inna ahla Shaami qad kasuru wa mala'u lmadaa'ina waxtaaju ila man yu'allimuhum alqur'aan wa yufaqihuhum allahu akbar mu ne ko moom seydna yazid radiyallahu bind seydna omar ne ko radiyallahu ma ne ko kat waa Sham dañoo bari fees nañ dëkk yi léegi ville bari nañu léegi fii nii ci Sham dañoo soxla nag ku leen jàngal alxuraan déggloo leen seen diine xamal leen seen diine Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu daldi dajale ci ponkalu saxaaba yi radiyallahu anhum woo ci cinq ah ndax Seydina Yazid dane ko fa a'inni bi rijalin yu'allimunahum sama lettre bii nag yow xalifa bi boo ko jotee li ma bëgg mooy nga dimbalee ma ay góor yoo xam ne ay boroom xam-xam yoo xam ne ñooy ñëw chargé mu loolu muy ñoo xam ne comme si ñoo xam ne ñoom la ñuy recruter nag ñuy jàngal nit ñi seen diine Allahu akbar su nga nguur kenn du toog naan loolu moom na ko gaa yi régler déedéet boo gisee ne loolu yow yaay recruter ñi nga xam ne ñooy jàngale di leen yoral lépp ngir ñu tasaare diine ndax bés buñ ko tasaaree rek nit ñi commencé am jom xam ne dundal sa bopp li yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne li gën lu nit kiy dunde mooy li nga xam ne moom la fàggoo loxoom te yonent yàlla daawud alayhi salaam da doon lekk moom ci li nga xamante ne nii moom la loxam fàll loolu boo ko xamalee képp kuy jàng diine loolu xam ko moo tax da am jom di def loo xam ni yow yaay yoral sa bopp doo doo doo dépendre ci kenn ba pare nag yor li la diine jàngal ci yonen domaine yépp am ragal yàlla gi tax ginnaaw bi nga jàngee ba nekk am yenn compétence yu ñu jox la benn ministère wala lool sa diine mooy tax nga ne ah mbir yi nag du sama mbiru bopp du sama mbiru ndey du sama mbiru yaay du tamit damaa gën nit ñi judd ñu naan liggéeyu yaayam la woon mukk mbir yi ndax boo fi waxee loolu bëgg koo yemale ci liggéeyu liggéeyu yaay am na ñoo xam ne seen yaay gi a liggéey sa yaay fopp te amuñu li nga am kon nag mu xam ne lii daal nattu la bu ko yàlla teg te tamit muy examen bu mu koy examiner di xool naka lay doxalee alal ji ñu ko dénk ak ministère ak poste wala bureau bi ñu ko dénk ak li nga xam ne secrétariat bi ñu ko de bi ñu ko jox en tout cas loo mën a jiite ak chantier buñ la man di jox yàlla di seet nan nga koy doxale li yabluwakum ngir mu teste leen ayyukum ana kan ci yéen ahsanu amalan moo gën a rafet jëf Allahu akbar kon Abu Yazid ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma daal di wax loolu Seydina Omar Seydina Omar ibn al-Khattab daal di woo cinq ci ponkol ci saxaaba yi radiyallahu anhu nag ah seen mbokk ma seen mbokk yi Shaam ñoom ñooy sàkku ci man ma dimbali leen ci ñoo xam ne ñoo leen di jàngal alxuraan xamal leen seen diin ne nag yéen juróom ñii dama bëgg ci seen biir ngeen concerté wu xool seen biir ngeen d'accord ci seen biir ngeen concerté wu génn ci seen biir yéen juróom ñett ñoo xam ne ñett laa soxla yéen nag duma ñëw tànn naan diw ak diw demal yéen a ngoog juróom a ngoog seet leen seen biir ngeen proposer ma après kan ñan ak ñan ñooy dem ñaay ñett laa soxla waaye bu dee ne dafa am ñett ñoo xam ne ñoom volontairement lañ bu ne ñun ñooy ñun ñoo ñett ñi bëgg a dem tamit baax na nañ ma ko wax Euh, ñoom ñu ne euh, mu doon ñe bala ñoo jàll juróom ñoom ñoo doon ñan Seydina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu Ubaadatu ibn Saamit Abu Darda Ubay ibn Ka'b wa Abu Ayyub al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhuma juróom ñooñ la woon ma répété Seydina Mu'adh seydna ubaadatu bnu saamit seydna abu darda seydna ubay ak seydna abu ayyub al muy juróom ñooñu seydna omar ne leen seet seen biir ñett wala boobu dee am na ñett ñu volontaire nañ ma ko wax ma yónni leen Sham ñaamaay fay laaj ndimbal ngir ma xamal leen seen diine ñu daal leen xamal seen diine ah ñoom ñu ne ñun ñu fi nekk di tegantoo bant naan ñett ñi génn ak yooyu na ñooy dem ñu ne kii nii abu ayub mag la abu ayub mii mag la mooy dafa mage kanta ubay seydna ubay mii ibn Kaab moom dafa feebar kon nag ñett ñi des daal di proposer seen mbokk allahu akbar muy seydna Muaaz ibn Jabal ak Ubaadatu ibn Saamit ak Abu Darda Uwaymir Abu Darda radiyallahu taala an saxaabati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim Seydina Omar nag radiyallahu anhu bi ñetti ñi taxawee muy ñiñ la wax léegi mu ne leen commencé leen Hims Homs mooy Homs léegi xew-xewu jamono tax nañu xam ko fële ca xeex ba diggante Bashar al-Assad ak gaaya euh, xeex bi takkar naa seen biir siriwaay Allahu akbar dëkk boo xam ne dëkk saxaaba yu mag yi ñu bari fa lañ ne woon dëkk ñoom imaam al-Awzaa'i Allahu akbar faqihu Shaam dëkku mais ñoom imaam an-Nawawi ñu ñépp xoolal léegi rek dëkk ba na mel fépp di di di rajax rajaxoo rek ndax loolu yal na fa yàlla def jàmm amin waay mu ne Seydina Umar ibn al-Khattab ne leen ibda'u bi Hims commencé leen Hims ne ndax bu ngeen demee foofu Hims di ngeen trouver que ne satajiduna an-nas ala wujuhin mukhtalifa di ngeen trouver nit ñi ñu nekk ci ay jëmuwaay yu wute mais nan la ko Seydina Omar xame radiyallahu anhu Allah mooy ne nekkuñ woon liñ naan ah boroom diine moom nayem ci kurusam mukk yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mii leen jàngal loolu gisoon nañ ca xulibati ruum fii adna al ard wa hum min ba'di ghalabihim sa min ba'di min ba'di ghalabihim sa yaghlibuun fi bid'i sinin ca xulibati waaye tamit gañe nañu romains yi baleen perse yi gañe waaye gisoon nañu idhabu ila al habasha dem leen Éthiopie ndax fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad dem leen Éthiopie ndax am na fa buur boo xam ne du ñu tooñ kenn kenn du ñu tooñ kenn fa moom nan la ko xame dafa toog ñu wax yu déedéet ndax daroon moom alayhi salaatu wassalaam da doon wu ci li nga xam ne moo xew ci non seulement ci dawla islamiya bi muy fii jullit ñi seen dëkk yi waaye li xew alentour yi dëkk yépp da ko doon da ko doon bàyyi xel Allahu akbar Seydina Umar radiyallahu ne bu ngeen demee di ngeen fa fekk nit ñi wuute wuute lool ba pare ne nag bu ngeen fa demee euh, nangeen fa nekk bu ngeen nekkee foofu mission bi xam nañ ko mooy jox nañ leen cahier de charge mooy ngeen jàngal leen alxuraan te ñii ñépp ñii ñépp xoolal ñii ci <laughs> ñi mokkaloon alxuraan jamono yonent mi alayhi salaatu wassalaam lañ bokkoon sayyidina Saamit sayyidina Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu wa eh, mu ne bu ngeen fa demee nag ba nekk fa ba ngeen gërëm gis ne ñooñu seen xam-xam ba ngeen fa la ngeen fa jot a jàngale am na ñoo xam ne taawu nañ mbir mi mbir yi commencé na évoluer bu baax na ñeneen ñaar ñi dem bàyyi leen fa kenn ci yéen ñett ñeneen ñaar ñi dem seeti feneen ci bilaadu Sham ndax Syrie dafa gën a rëy du Homs rek la yem du Hims rek la yem mu ne keneen ki kon ñeneen ñaar yi fu ñu jëm mu ne keneen ni ki na dem Dimashq na dem Damas keneen ki fu muy dem mu ne ilaa Palestine na dem Palestine di Jérusalem ak actuel Israël Palestine foofu yépp Palestine la woon dem foofu di al Quds bi nga xam ne nag ci lañ agsi Hims ñu nekk fa nekk fa ba gis ne ah nit ñi léegi moom saba côté seen diine avancé nañ ceeg alxuraan yooyu ñu daal di fay bàyyi Seydina na ibn Saamit radiyallahu anhu Seydina abul Darda moom Damas la demoon dem Dimashq daal di fay nekk Seydina Muaaz ibn Jabal daal di dem Palestine moom bi nga xam ne ca la gaañu moom Seydina euh, Muaaz ci taa'uunu Amwaas ci peste boobu comme ni ñu ko gise woon ci tarjamaam Seydina Ubaadatu ibn Saamit daal di jóge Homs daal di dem fi nga xam ne mooy Palestine ba fa la génn àddina comme moom it ni ñu ko gise woon Seydina Abu Darda moom dima Damas di Damashq Dimashq moom fa la nekkoon moom Seydina euh, Ubaad eh, Abu Darda radiyallahu taala anhu wa ardaa moom bi mu nee foofu nag jàngale na fa jàngale yu bari doon na wax bind jàngale ci toog di jàngale ndax bu masoon nekk Damas moo ne woon na juge bi Seydina Omar jamonoy Seydina Omar moo ne woon juge u moom Seydina Abu Darda moo nekkoon alqaadi qaadi al moo ne woon le grand juge foofu noonu moom Abu Darda radiyallahu taala anhu wa ardaah euh, naka noon mu continuer ba Seydina ba jamono jamonoy Seydina Usmaan loolu lépp moom moo ne woon juge ba moom Seydina Abu Darda jàngaloon jàngal alxuraan foofu moo tax ñu baree baree baree baree bari ci jàngkatu alxuraan yi moom moo leen jàngal foofu noonu ci Damas nekkoon sëriñ ba loolu la doon def doon jàngale alxuraan di jàngal nit ñi seen diine bu paree déglu nit ñi ak ñi muy jàngal bu paree ne leen tey est-ce que ab ciit dafa am walla koo xam ne day day tudd buñ ne ko déedéet amul mu ne allahumma buur yàlla maa ngi seede ne damaa woor allahu akbar continuer daal di woor moom noonu la doon def moom euh, Seydina euh, Abu Darda radiyallahu taala anhu waaye tamit jàngalewul ci laab ci toog rek di wax noonu waaye bind na jàngale moo tax mu yónni euh, Maslama ibn Mukhallad mu daal di koy yónni bind ko benn leet ne nuyu ko ne ko amma ba'd fa inna al-'abda idha 'amila bi ma'siyati llah abghadahu llah fa idha abghadahu llah baghadahu ila 'ibadihi allahu akbar lii boo demee ci Ibn Asakir rahmatullahi alayhi di ko fa fekk moom mu ne muy taarixu euh, bu mag boobu bu taarixu Ibn Asakir bi nga xam ne moom la def ca dëkk boo bële di dëkk ba mu newoon moom kii mu ne euh, mooy taarixu Dimashq kii mu ne nu mu tudd euh, imaam Abu Darda radiyallahu anhu mu bind Maslama ibn Mukhalladin rahmatullah alayhi nuyu ko ne ko amma ba'd fa inna al abda ida amila bi maasiyati llah gis nga de nit bés bés boo xamante ne nii day jëf loo xam ne mooy yàlla la di jëf ci mooy loo xam ne mooy yàlla abghadahu llah buur yàlla da koy bañ ndax buur yàlla bëggul inna allaha la yuhibbul mufsidin buur yàlla bëggul yàqkat yi buggul ñi nga xam ne al maghdubi alayhim ñoom la leen ñoom la mere ndax bàkkaar yu mag yi ñuy def moo tax mu ne nit dee na nga xam ne jaam bi bés buy jëf ci loo xam ne di dëkk di jëf mooy yàlla buur yàlla da koy bañ buur yàlla nag gis nga bu bañee jaam boobu baghadahu ila ibadi day def jaamam yépp koy bañ moo tax nit di nga nekk koo xam ne nettali rekk la man wala jaxasee nit yaw boo ko xamagul sax léeg-léeg turam rek ngay dégg ñu naan man koo xaw ma ko mais ku soof la war a doon ko wax pour pourtant yow miy wax masugoo koo gis masugoo koo dégg bu ñu la nee lu tax mu ne waaye yow kooku c'est que man te pourtant li mu wax loolu la mooy ku soof la ndax lan loolu nag yàllaa koy def nga xam ne kenn du ko bëgg bàkka xam nga borom agresseur international lan la ko nit ñi mën a bëgg njaalookat international nan la ko nit ñi mën a bëgg yàqkat des mœurs nan la ko nit ñi mën a bëgg nit ñi dañ lay bañ yàlla day def nit ñi daal di lay bañ moom doon na bind loolu daal doon ko jox taalibeem boobu li nga xamante ne ni doon ko ci jàngal doon ko ci wax yu am solo yoo xamante ne ni euh, ku nekk ci ñun war na ciy bàyyi xel boroom xam-xam la woon nag comme niñ la ko waxe nii moo tax euh, Seydina euh, euh, Abdullah ibn Umar doon wax naan bu ngeen na toog doon naan xaddisuuna anil aaqilayn nettali leen ma bu ngeen may nettali nettali leen ma ci ñaar ñi nga xamante ne nii mooy boroom ñaari xel yu mag yi ñu ne leen ñooy ñan mu cité ne Seydina Muaz ak Seydina Abu Darda radiyallahu ta'ala ne ñooñu ñooy boroom xel yu mag yi xaddisuuna an il aaqilayn moo Abdullah ibnu Umar ibnu al-Xattaab radiyallahu anhu doon nettali leen ma jële ci ñaari boroom xel yu rëy ñu ne ko ñoom ñooy ñan mu ne Seydina Muaz ak Abu Darda radiyallahu ta'ala anil jami' bokkoon na tamit Euh, moom imaam Abu Darda radiyallahu taala wa arda ci xadiis boo xam ne bu imaam Ibn Saad moom moo ko soloo na ko noon boo demee ci taarix biñ la wax sànk bu Ibn Asakir di ko fa fekk moom imaam Ibn euh, euh, Abu Darda radiyallahu doon na wax naan nit du nekk boroom xam-xam lu dul mu nekk élève lan takuuna aaliman hatta takuuna muta'alliman wala takuunu mutaalliman xatta takuuna bimaa alimta aamilan inna axwafa maa axaafu ida wuqiftu lilxisaabi an yuqaala lii maa amilta fi maa alimt allah allahu akbar seydna abu darda radiallahu taala anhu ci xadis bi mursal la nag ah, radiallahu anhu da doon wax naan na nga xam ne nit ki doo nekk boroom xam-xam mu fekk nekkoo woon ab ndongo loolu lañ naan loo nekkul taalibeem doo nekk sëriñam mais non commencé nekk médecin saa nga jaar saa nga jàng non loolu moom manu nekk moom loolu nekk manoo nekk tamit professeur saa nga jàng njàng yi nag dafa wute ah jamono ji léegi njàng yépp li ci ëpp léegi yi ñuy reconnaître mooy un njàng sanctionné par un diplôme mooy njàng moo xam ne diplôme dafa ñëw ci jëm ca ca ca jeexital ga ñoom loolu lañu reconnaître mais tekkiwul ne ku amul diplôme jàngoo ah non non non loolu it beneen affaire la ndax gaa yi bari nag bi ñu xamee lii ci jamono jii moo tax ñuy fexe di am diplôme te jànguñu mooy jànguñu ni mu mooy ñoom dafa mujj mbir mi nit ñi dañuy jàng ngir le diplôme ba moo tax buñ defee examen léegi génn ca ngoon nga ñuy feetu nga laaj leen question yañ defoon de pourtant am nañ de réussir nañ boo leen ko laajaatoon duñ ko mën a tontu ndax lan dañ ko doon def ngir diplôme bi loolu nag moo tax léegi xoola Bavière ngay gis médecin yoo xam ne ndax am nañu lépp mais ne sont pas compétents ndax xam-xam dee fi newul nga gis professeur yoo xam ne am nañ diplôme bi moo xam nañ koo tricher moo xam nuñ ko man di def wala dañoo jaay sujet ak nu man di demee waaye daal am nañ diplôme bi mais xam-xam bi newu fi nga xam ne fi muy feeñ mooy ñi ñuy forme ñi ñuy forme duñu xam naada dara duñu ko xam ñu nekk des nullards j'ai des nullards j'ai des nullards ñuy jurante noonu ci ay nullards ndax mbir yi dañ ko focaliser uniquement ci wàllu diplôme moo tax Euh, loo nekkul ndongaam doo nekk sëriñam tekkiwul ne loo amul diplôme ndax bari na fi ay li ñu naan ay sawaay moom kii la quoi mooy autodidacte moom moo jàngal boppam loolu ñaata nit nga fi gis ñu naan sawaay milliardaire diw de ni ñu koy gis nii jaarul benn grandes écoles jaarul ci benn école yu mag yi ay HEC ak yii nii ay ay ay ay ay ay Oxford ak Euh, kii euh, grandes écoles de commerce yi jaaru ci benn te temps entreprise bu mag la yor ay ak filière filiale internationale sax la yor kooku autodidacte mooy mooy jàngal boppam kooku mënoo ñëw ne ko xamoo dara ah déedéet ndax lan amoo diplôme déedéet déedéet mooy ne diplôme bi lu am solo la waaye nag bu dee ne loolu kese kese mooy tax tricher yi bari lool moo tax nit man naa toog nga foog nekki en tout cas amul benn diplôme bu ñu ko ne mais mu gën a compétent ñenn ñi am diplôme ci domaine boobu foog mu ne en l'essentiel lan moo tax loolu mën ndax moom da koo jàng même bu dee jaarul ci circuit yi nga xam ne moom nañ xam université jaar noonu man dafa fa bañ a jaar xoolal léegi dañ jël ci domaine biñ ne wàllu euh, xam-xamu diine nii mais bari na université yoo xam ne dañuy jàngale charia mais li ñuy jàng yow programme yi ñuy jàng buñ la ko wanee université la wax doo ak yooyu de université buñ la wanee ne première année lii la jàng wala licence magister lii la ñuy jàng yow da naan déedéet xanaa danga naan non xanaa kay gars yi ñeme wuñu di jàng lii nga xam ne c'est très terre à terre pourtant yow ja jaaroo foofu de mais bi nga gisee lii da nga ko xeeb da ne mais lii du dara lii ñeme nañ koo nii ne waa ji kon waa ji la ci lii lañ ko doon tester lii nii lii non loolu la mooy loolu da nga koy gis da gis yoo xam ne loolu te loolu ku kii euh, ci université islamique yi waxuma nag mooy ci dëkku araab yi ay Makka ak yooyu tax wax may wax de ay Égypte ak yooyu yooyu tax may wax mooy ne léeg-léeg yow nit koo xam ne masula jaar ci yooyu yépp nga xam ne diine liñ ci xam yépp ci ay majaalis la ko jànge dem ci paa yi fii ci quartier yeeg yooyu waaye tamit nekk koo xam ne tamit ouvert mooy léegi monde bi gis nga da yor sa ordinateur am sa kii cours yi am ci nga dem al bastul islam yi mais cours yi am en direct euh, ci dëkk yi ay Maroc Égypte Arabie saoudite fii fu nekk dangay gis cours yi mais man ngay topp yooyu di topp loolu nag li gën mooy nga topp benn sëriñ boo xam ne xam nga ak xam-xam mooy loolu nag booy commencé doo ko xam foog moo tax am talqiinu ustaadin boobu imaam Shafi'i yi doon am solo rahmatullah alayhi mooy ndax yow comme que da ngay ñëw ci domaine bi xamagoo fi mënoo tànnal sa bopp boo tànnee naan damay ut sëriñ nii mën nga juum mais bu dee ko xam mbir yi moo la tegtal ne la diw de dee ko déglu da nga bëgg am xam-xam ci domaine u xadiis déglul diw danga bëgg ci wàllu fiqh déglu déglul diw te nag surtout li gën nga suivre ko moom kese ndax booy suivre ñu baree ndoo façon ni ñuy demee day uute bu ko defee mbir yi man na jaxasoo sa bopp nit ki man ngaa jël looy suivre kenn nekk ci après ngay ouvrir aw fur et mais dajale xam-xam boo xam ne ak di gëstu ci téere yi am ku lay jàppale ci yooyu mais nga am xam-xam boo xam ne professeur professeur université bi amu ko Euh, euh, euh, exemple bu ñëw sama xel muy a cheikhul éthiopie bi nekk fële du na nañ ko tudd léeg-léeg ci siira bi ci sharaab yu am solo yim def ci sahih imam muslim ne ko noonu imam at imam al buxaari yi mu ngi koy def mais man audio bi rek laa dégg ak bi ñu sunanu nasa'i bi ak yooyu yu am solo yi muy def mu ngi ci sunanu tirmidhi xaw ma ndax jeexal na ko mu mais bu paree doo gis lu mel noonu moom rahima hafizahullah mu ngi màkk fee ci kaaba gi lay jàngale léegi euh, zaadahallahu tashrifan wa takriman moom boo demee biographie am biographie am Éthiopie la dëkk Éthiopie la jóge Éthiopie alxabasa Éthiopie la jóge bi mu demee ñu teste ko fële Makka Ummul Qura bi ñu ko testé ngir ndax dafa ñëwoon après ngir jàng après ngir dugg mais gars bi ko professeurs yi testé testé dañ ne ko yow doo kuy kuy kuy doo kuy jàng dañ da yow doo kuy ñëw pour jàng mais da ngay jàngale ci saase lañ ko recruter ngir non pas muy jàngale ah muy ñëw di jàng ah comme liñ bëggoon ñu ne ko yow doo kuy jàng da ngay jàngale pourtant xam-xamam boobu est-ce que dafa jaaroon boobu mais nag <laughs> bul dof de éthiopie léegi la se baayam baayam baayam boroom xam-xam bu mag la te Éthiopie dafa ba Éthiopie Éthiopie Allahu akbar dëkku Najaasi ak ka bari boroom xam-xam mooy ne foofu dafa jànge ba fees dell mais jaarul mooy du jàngum circuit yi ñu xam ni université jaar fii ak fii moo tax bi mu ñëwee gars nag testé ko mais biñ gisee xam-xam bi mu yor mais professeurs yi ko doon testé amuñu ko ñu ne ko yow doo koy jàng da ngay jàngale pour wax la ne li imam dar daa wax nii ak di étayer li ñuy wax ñun que ne mbir mi nekkul ne ku jaarul mooy circuit yi ndax xam-xam léegi dañu nekk ci monde boo xam ne liñ naan université euh, pour ñëpp la accessible du fu ñuy tëj ci ay campus loolu am na léegi mais am na université yoo xam ne virtuelle la ak université yoo xam ne damay toog rek man bu ma ñëwul ci campus bi du ma xam dara xam-xam nag noonu la kenn mënu koo tëj ci ay ci ay kii rek